voilà léegi nag léegi mu ne as-sadis bi nga xam ne mooy sixième bi ñoom ñu ne min faj fajr ila tulu'i shams ñu ne ma ne xam nga lan la saa boobu daal xam nga fan la nekk bu fajar gi fenke mooy bu fajar gi xaree voilà fajar gi bu xaree ba ni nga xamante ni ci la jant bi di jóge ba ni jant bi di jóge mu ne lii imaam Ibn Asakir moo ko soloo ci yoonu Abu Ja'far ar-Razi jële ko ci Layth ibn Abi Sulaym mu jële ko ci Mujaahid Mujaahid jële ko ci Seydina Abu Hurayra mu ne te lii hakaahu al-Qaadi Abu Tayyib at-Tabari mu ne al-Qaadi Abu Tayyib at-Tabari wa Abu Nasr ibn Sabbagh ñii ñëpp wa Iyaad ak al-imaam al-Ghiyaad al-Qaadi euh, Iyaad al-Qurtubi ak ñoom ñëpp daal dinañ koy nettali tamit mais ma bayna tuluu'il fajri wa tuluu'ish shams kon ñoom loolu lañ wax mu ne as-saabi'u sajbi ci ban mooy waxtu ci waxtu way ban saa mooy saa boobu yeneen saa salaam di wax ci bésub àjjuma waaye nit ku du ci tombee di ñaan lu dul ne dinañ ko may la muy ñaan ñu wax mu ne mislahu mooy lu mel ni wax gii ñu jóge mu ne wasuf ko fa wazada wa min al asri ila al maghribi mooy min tulu'il fajri bu fajar gi xaree ba ni jant bi di duggee waaye ak ñu boole ci tàkkusaan jëm maghrib diggante tàkkusaan jëm maghrib mu ne lii rawaawu soloo ko Sa'id ibn Mansuur jële ko ci Xalaf ibn Xalifa an Layth ibn Abi Sulaym an Mujaahir an Abi Hurayra mu ne lii jëwe na ñi mu ne te kooku taaba'ahu Fudayl ibn Iyaad al-Fudayl ibn Iyaad nee na an Layth an Ibn al-Munzir inda inda Ibn al-Munzir fa Ibn al-Munzir tudd na li mu ne waaye wa Layth ibn Abi Sulaym male xam nga da'if la mu ne kon loolu lii mooy secceelu wax bi mu saamin huitième wax bi mislahu bu mel ni biñ jóge wazaada waaye foofu dañ faa yokk bay na ak diggante tamit an yanzil al imaamu min al minbari ila yukabbir diggante bi nga xam ne imaam bi ci lay nekk ci minbar bi ba ni muy kàbbare ñu ne boobu it ci lañ ñoom dañoo boole tulu'ul fajri fajar gi xar ba bi duggo ak diggante tàkkusaan ak timis ak li nga xam ne diggante bi nga xam ne mooy la imaam bi di taxaw ci minbar bi ba ni muy wàcce kon mu ngi noonee mu ngi noonee ba ni mi ma bay na voilà waaw ma bay na an yanzil al imam min al minbar ila an yukabbir diggante bi imam bi wàcce ci imam ba ni muy kabbaare ci minbar bi mu ne lii rawahu Humayd ibn Zanjawi moom moo ko soloo ci at-Targhib ci lahu min tariqi Ata ibn Qurra an Abdillah ibn Damra an Abi Hurayra mu ne moom sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne iltamisu sa'a Eh, lamb leen seet leen waxtu woowee allati yu jaabu fii ad-du'a yawmul jumaa fi hadhihi al-awqat ath-thalatha ci ñett yi mooy yi ñu la wax sànq récapitule la ko léegi mu ne at-tasi'u waaw mu ne neuvième wax anna awwalu sa'ati ba'da tulu'i shams am ñu ne mooy waxtu wu njëkk bu jant bi door a génn rek waxtu wu njëkk mu ne lool al-Jili xakaahul Jili fii Sharh at-Tanbih al-Jili la moo ko nettali ci sharab boobu la mu ne at-Tanbih mu ne wa tabi'ahu al-Muhibb at al-Muhibb boo seetloo ko am na beneen wax topp ko ci lii ci sharaham mu ne al-ashiru dixième numéro dix ñoom lan lañ wax ñu ne saa boobu way lii la inda tulu'i shamsi fa jant bi génne xam nga ñee dañ ne saa bu njëkk. awwalu saatin waxtu wu njëkk ginnaaw baada ginnaaw bi jant bi génnee saa bi ci njëkk bi ci tebu bii nag dañ ne mooy bu dee tël rek bu jant bi dee tël aywa foofu la inda tulu'i shamsi fa jant bi di génn mu ne li hakaahu al-Ghazali yu al-imam al-Ghazali moo ko nettali rahimahullah fi al-Ihya ji Ihya ulumuddin mu ne wa abbara anhu te lii wax na az-Zayn ibn al-Munayyir waaw ci sharaab bi wax na ko bi qawli maa hiya ma bayna an tarfa shams shibran ziraa waaw mu daal di wax ne lool Abu dar moo ko doon wax diggante bi nga xam ne mooy chibre ampa euh, euh, bu jant bi génnee lu tolloog lool ba ni muy tolloog xasab voilà loolu mu ne lool mu ne Abu Dharr ko mu ne alhaadi ashar mu ne kanta numéro onze onze onzième wax bi ñoom ñu ne anna fi aaxiri saati saalisa min an-nahaar mu ne mooy ci jeexitalu ñetteelu waxtu wi ci bëccëg gi boo xaajee bëccëg gi waxtu wu bëccëg gi jeexitalu ñetteel ba mu ne lool xakaahu saahibul mughni borom al-mughni di al imaam ibn qudaama al-maqdisi al moo ko nettali mu netta lool wa huwa fi musnad al ahmad mu ngi ca wax ji mu ngi musnadu seen sëriñ daal ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi ala al min tariq ali ibn abi talha mu jële ko ci abu hurayra ci loo xam ne da koo yëkkati mu ne yawmul jumaa fiihi tubi'a tiinatu aadam muy wax lool ba waaye dare ba wax saa boobu waaye mu ne isnaad boobu dëgërul waaw mu ne Faraj ibn Fudaal dafa nekk da'if la te Ali mi nga xamante ne ibn Talha mi déggewul ci Abu Hurayra dëgg-dëgg waaw ibn Abi Talha boobu jëlawul ci lam yasma déggewul min Abi Hurayra kon nag eh, mu ngi noonu léegi kon athani ashar douzième wax mu ne min az-zawali ila an yasira az-zillu nisfa zira am ñu ne non saa boobu mooy bu jant bi nekkee ci njomboxtalu asamaan si ba jéng mooy zawal mooy waxtu tisbaar ilaa ba ni nga xam ne foofu lay tàmbalee ci la takkandeeru euh, euh, euh, lu nekk loo gis lu nekk daal di tolloog nisfa zira lu tolloog xasab xaaju xasab mu ne lii allah imaam al-Muhibb at moom moo ko nettali waaw mu ne ta az-Zaki al-Munziri daal dina koy nangu wax ji mu ne asa rahmatullah alal jami mu ne as-salis ashar ashar li nga xam ne mooy waxu ñett e, e, treizième wax fukk ak ñett mu ne mislahu mu mel ni wii jóge lakin waaye xaala dacee yokk ila an yasira dhilla zira'an xam nga kay nisfu zira' la wax bu jant bi jéngee ba ni muy tolloo ba takkandeer lu nekk du tolloog xatam mu ne bi nag non ba ni nga xam ne ci la takkandeer bi di tollo li nga xam ne mooy zira mooy xasab mu ne lii xakaahu nettali na ko Iyaadun wal Qurtubi wan Nawawi mu ne lii imaam al qaadi Iyaad ko nettali na ko no imaam al Qurtubi naka noonu al imaam an-Nawawi rahmatullahi alal jamii <laughs> mu ne quatorzième wax ba'da zawali shams mu ngi am way saa boobu mooy ginnaaw bu jant bi jengee bi shibrin lu toll ni ampa ila zira diggante shibru dem li nga xam ne xasab mu ne lool rawaahu soloo na ko ibnul munzir al imam ibnul munzir wa ibn abdil barr ak al imam ibn abdil barr bi isnaadin ci càllal qawiyin bu dëgër ila al haaris ibn yazid al hadrami mu dem ba ci al haaris ibn yazid al hadrami an abdurrahman ibn hujayra rahmatullahi ala al jami' mu jël ko abdurrahman ibn hujayra an abi dhar mu jël ko sayyidina abu dhar anna imra'atan sa'alathu anha ken daa am benn jigéen bu ko laaj abu dhar saa boobee mu wax ko lii waaw mu ne wala àlla imaam alxaafis mu ne amaana wax jii mook ñaari jiitu benn lañ parce xasab yi la ñuy wax ñii xaaju xasab ñii ne ba mat xasab ñii ne bu dee euh, loolu mu ne lii daa mel ni benn lañ ko wax léegi mooy ñaari wax yi bii ak bi ko jiitu ne nisfu xasab ak yooyu <laughs> waaw <laughs> nisfu dira loolu ak bi nga xam ne moo ne eh, eh, eh, yooyu daanaka benn lañ ko wax waaw mook bii nii kene bu jant bi jenge ba shibrin ila bi shibrin ila dira mu ne alxamisa li nga xam ne mooy quinzième wax ñoom ñu ne ida zalati shams mooy ba léegi bu jant bi jengee mu lool mooy wow daal lay tàmbale mu ne xakaa Ibnul Munzir mooy waxtu tisbaar waqaa waxtu tisbaar ak ñi nga xam ne ñoo jàpp ne ajjuma ci jamaahir ulama mooy waxtu tisbaar bi mooy waxtu ajjuma amul benn différence ci min al wa shaafi wal maalikiyati wa shaafi'iyati rahmatullahi ala al-jamii kon ñoom ñu ne kii wax bii mu ne bu jant bi jéngee mu ne lii hakaahu Ibnul Munzir an Abi Aliya mu ne imaam Ibnul Munzir moo ko nettali jële ko Abu Aliya ar-Rayaahi rahmatullahi alayhi mu ne eh, loolu ñëw na te rot na asna xadiisin an ali ab am na rot na lu wax ju mel nii jële ci xadis boo xam ne ci biir xadis boo xam ne ñu jëloon Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma te ñoo ñoom fi ñu ko teg dañ ne parce que waxtu wii nii benn affaire la ah kene da doon wax ne kaanu yaraw na nit ñi de boroom xam-xam yi dañ doon gis ne as-saatal mustajaaba fi ad-du'a idha zalat ash-shams boroom xam-xamu jamonoom dañoo jàppoon ne mooy waxtu wi nga xam ne ci la jant biy jénge wa kaana ma'xazuhum imaam al-hafiz ne lii mu ngi mel ni fi ñu ko jële mooy fii daalika anna waxtu ijtimaa'il malaa'ika mooy malaaka dañ fay dajalo xam nga gisoon nañ ki hadith yi ñu génn que euh, <laughs> bi yi bu ñuy ñëw yawmal qiyaama man raaxa man tasala yawmal jumaa ghusla al jumaa janaaba thumma ak fa ma qaraba badana ak fa mu jeexe fa ida xaraja al imam xadaratil malaikatu a dhikr bu imam bi ak see nag léegi nag malaaka yi dañuy dañuy dañuy teew bu imam bi duggee ñu euh, euh, léegi ñuy déglu waxoon naa la loolu euh, tekkiwul ne malaaka yi nekkuñ fa woon ñu nga fa woon ndax ñooy taxaw ci buntu jàkka yi di bind ñuy ñëw waaw ku ñëw ñu bind sa tur bu imam bi génnee ñu lem kayit yi di déglu léegi nag ñu ne loolu te malaaka yooyu bokku kiraaman kaatibiin yi bind sa jëfu jëfu jaam bu nekk ndax kii da ne borom bi moo déggoo ci hadis Seydina Ali boobu même bu dee am na fii daafu te gisoon ko muy hadis bu yéeme ci sunanu Abi Daawud que ne bu àjjuma jotee saytaane yi <laughs> dañuy dem ci marché yi daal di samp seeni raaya <laughs> malaaka yi daal di dem ci jàkka yi voilà ci jumaa yi léegi nag di bind turu gaa yi nga xam ne ñooy ñëw. ñooñ mooy yàlla mooy mooy mooy yebal ay malaaka yoo xam ne pour lool mooy seen mission kaatibiina yi ya'lamuna ma taf'aluna waaw bokku ñoom ñooñu nga xam ne ñooy bind li nga jëm bu ne li muy def léegi kon malaaka yooyu nga xam ne dañ fay daje ba pare ci la waxtu wapti daaw duxulil juma waxtil juma waxtu àjjuma ci waa jamaa jamaahir ni ñu la ko waxee ci lay duggee te tamit ci la wapti daawul adaani ci la noddu gi ci waa ji ci la noddukat bi muezzin bi di noddu ci kanamu imaam bi mu ne loolu yëpp daa mel ni lii lépp moo tax ñu ne kon foofu waxtu wi daal. Hmm? foofu la mooy bu jant bi jéngee mooy waxtu wi noon mu ne as-sadisa ashar li nga xamante ne mooy seize <laughs> li nga xam ne nag mooy seize fukk ak juróom benn mu ne ida azdana al muazzinu li salaatil jumaa ñoon ne mooy bu dee noddukat bi noddu na ngir ñu julli ajjuma mu ne nii rawaawu solo na ko ibnul munzir an aisha li imam ibnul munzir moo ko solo sayyidatu aisha radiyallahu anha ah, anna qaalat mu ne yawmul jumaa mislu yawmi arafa mu ne foofu e, e, Sayyidatu Aisha nee na Eh, bésub àjjuma mooy yawmul juma bésub àjjuma comme bésub Arafat la tuftahu fiihi abwaabu samaa dañu fay ubbi bunti asamaan wa fii saa am na saa boo xam ne laa yas'alullaha fiiha abdu laa yas'alullaha fiiha al-abdu shay'an illaa a'taahu te kenn du ci ñaan yàlla jaam bi dara lu dul borom bi dina ko jox qiila ñu ne ko waa ayatu saa waa Aisha radiyallahu anha saa boobu mooy ban qaalat mu ne idhaa adhana al-mu'adhdhinu li salaati al-jumu'ah mooy bu dee noddukat bi noddu na ngir ñu juli ajjuma waaw ah <laughs> waaw mu ne imaam alxaafis mu ne lii nag wute naag bi jàll ah, wa hada yughayyiru alladhi qabla wute naag bi ko jëkk bi ko jiitu ndax boobu min haythu inna al adhana qabla qad yata'akhkharu 'an az-zawal mu ne ndax boobu adaan bi mooy zawal xam nga bi passé dana bu zawal di jot foofu la mu ne nag bul jaawale ñii parce que waxu Sayyidatu Aisha bi xam nga zawal mën naa jot te kenn noddagul imaam bi ak seegul te imaam bi bala ñoo nodd imaam bi ak mu ne nag bul jaawale wax bi ak bi jiitu ah bi jiitu te bu wom bu waxtu wi jotee rek waxtu woowu lay commencé bii nag Sayyidatu Aisha nee na mooy bu dee noddukat bi moo ngi noddu te noddukat bi man naa noddu après bi waxtu wi jotee ba pare fekk imaam bi mën naa retard wala imaam bi moom day teg tout le temps dix door ak si bu waxtu wi jotee kon te loolu kon mooy ci wax ji jotagul. ci wax bi ko jiitu nag si jot ba u zawal jotee loolu la lay bëgg a wax ne la <laughs> jaawale voilà mu ne as-sabi' ashara dix-septième wax min az-zawali ila an yadkhula ar-rajul ila an yadkhula ar-rajul fi salat mu ne mooy mi ngi tàmbale fii jant bi jénge mooy heure u tisbaar ba ni nga xam ne di heure àjjuma ci jumhur yiñ la waxoon sànq rahmatullahi alayhim ba ni nga xam ne ci la nit ki di tàmbalee di dugg ci julli ji muy julli àjjuma mu ne lii zakaruhu tudd na ko ba léegi Ibnul Munzir an Abi Sawwar al-Adawi jële ko ci eh, boroom xam-xam boobu di Abu Sawwar al-Adawi mu ne na ko noon hakaahu Ibnu Sabbagh mu ne Ibnu Sabbagh daal dina koy nettali ilaa an yadxula al-imaam ne ba ni imaam bi duggee mu ne as a ashar wax bi nga xam ne nag mooy dix-huit mu ne min az-zawal ila xuruj al moom ñu ne mooy bu jant bi jéngee euh, rek waxtu tisbaar wala waxtu àjjuma ci waa jumhur ba ni imam bi génne mu ne li hakaawu nettali na ko al-qaadi abu tayyib al-tabari mu ne al abu tayyib at moo ko nettali mu ne at-taasi ashar dix wax min az ila ghurub ash-shams bi ñu ne mooy bu jant bi jéngee ba jant bi di sowe mu ne la yaxakaawu nettalam Abul Abbaas Ahmad ibn Ali ibn al-Kashaasib az-Zirmaawiyu wala adono ad-Dazmaawiyu ad-Dazmaari ad-Dazmaari ad-Dazmaari mu ne lii ki ko nettali ma Abul Abbaas Ahmad ibn Ali ibn Kashaasib ad-Dazmaariyu mu ne wa huwa bi zaayin waaw saakina daz waaw <laughs> mu ne moom mii nag jamonoy kii la doon dund Euh, fii wa kaana ad-Dazmari al-mazkur fi asr ibn Salah <laughs> mu ne lool ki ko toxal ci moom mooy Sirajuddin ibn al-Mulaqqin fi mi shara ni nga xam ne mooy Sahih Bukhari mu ne nag ad-Dazmari bi moom jamonoy imam ibn Salah mooy sori woon leen noonu noonu moom ci lu doon dundoo rahmatullah alayhi mu ne al-ishruna vingt waaw vingt vingtième wax way saa boobu mooy bañ mu ne ma bay na maa bay na xurujul imam ima an tuqama an tuqama saala mooy diggante bi imam bi jóge bi muy génne bi agsi ci jàkka ji ba ni ñuy taxawale julli ji mu ne rawahu ibnul munzir an al hasan mu ne li imam ibnul munzir rahimahullah mu ngi ko jële al hasan ibn yasar al basri mu ne wa rawa abu bakr al marwazi fi kitab al jumu'a bi sanad sahih ila sha'bi an awf eh, léegi mu ne lii imam eh, al abu bakr ibn al eh, kii al-Marwazi solo na ko ci kitaabul sanad bu wér ba ay ash mu jël ko ci Awf ibn Hasira buy benn waay bu nekk ci waa Sham mu ne al-haadi wal ishruun waaw vingt et un mu ne alhamdulillah mu ne inda foofu la waxtu yow di commencé foofu mooy waxtu wi sax mooy waxtu nangu ñaan bi yoneen saa sanda mu ne rawahu Humayd ibn Zanjawi ah mu nekk ko nettale mooy Humayd ibn Zanjawi fii kitaab at-Targhib gisoon nañu sànq Humayd ibn Zanjawi ci téere wa Targhiib an al-Hasani ah mu ne ci al-Hasan ibn Yasaar anna rajulan marra bihi mu eh, Euh, daa am benn waaye bu ko romb fekk euh, ci waxtu wow mu nga euh, baril ay ñaan di di di kii di di <laughs> mooy bu imaam bi génn mooy wax ma bayna xurujil imami ila an tuqda salah ah mooy suñu hadis bi <laughs> la ne imaam an-Nawawi mooy leeral nag waaw wa bayaani ak leeral saatil ijaaba waaw damaa indi lii ngir leeral ko mu indi hadiisu Seydina Abu Muusa al-Ash'ari bi nga xam ne doom ji Abu Burda te Seydina Abu Ibn Umar moo ko laaj <laughs> moom moo nekk nii nag mu ne maa baynal adaani waaw mooy non maa baynaan yajlisal imaam voilà mooy diggante bi nga xamante ne nii moom la imaam bi bi hein Eh, maa bayna xurujil imam eh, eh, bii nii bu xaw naa oh, wuteeg bii sax parce que bi bi xadis bi nekk dane bu imaam bi toogee ci minbar bi xam nga imam bi du génn ak toog na ci minbar bokkuñ léegi nañ continuer imam al-Hafiz dina ci def point te bi bii it imam Ibn si si si bi ko kii waxee <laughs> waaw mais ci beneen yoon bu wuteeg xadis biñ ko gisoon mu ne maa bay na diggante kon xuruji vingtième wax imaam imaam bi fi muy génn ci ñëw ci jàkka ji ci jumaa ji bi muy génn ci jàkka ji duggut ci jumaa ji di génn ilaa mooy di génn ci ñi feeñ ci ilaa am tuqda salaa ba ni ñuy eh, jeexale julli ji mu ne rawaahu ibn Jarir mu ne li al imaam ibn Jarir daal soloo na ko min tariq Ismaïl ibn Salim ci yoonu Ismaïl di doomi Saamani Sha'bi mu jël ko Sha'bi moom wax wa min tariqi lool Sha'bi wax ko mu ne waaye soloo na min tariq Muawiya ibn Qurra an Abi Burda an abi Muusa qawla lii nii moom lañ la doon wax ne la ñee ñoom dañ koo soloo ñoom waa yooyu ibn Qurra jële ñoom ak ñoom Abu Ishaq ah, ñoom ñoo gën a xam quand ah, ki nga xam ne mooy euh, euh, waa waa Medina ñoom moom Kufa mais ñoo gën a xam wax euh, ki nga xam ne mooy hadiisu Seydina Abu Muusa kii boog Abu Burda que ki nga xamante ne nii mooy waa Medina loolu moom daa leer rawatina ki nga xamante ne moom problème bi yëpp ci moom la amoon ci euh, euh, li nga xam ne maanaam bon du ma ne sax problème la <laughs> <laughs> mooy euh, que ne voilà mooy xadis bii nii bi imaam kii ne nu mu tuddati abu abu burda kii nu mu tuddati waay maxrama Maxrama muy Maxrama ibn Bukayr bi nga xam ne moom la jëlee ne an abiihi jëlee ko ci baayam ñooñu ñoo waxoon nañ la ñooñu ñoo gën euh, al ahdab ak qurra ak kii bii nii ak ki nga xam ne mooy Abu Ishaq rahmatullah alayhi ak ki nga xamante ne mooy Muawiya ibn Qurra ñooñ nga xam ne ay taalibe Abu Burda la nekk woon Kuufa ñoo gën a xam sawaay euh, Maxrama ki nga xam ne mooy seen euh, seen seen seen seen seen seen seen sëriñ bi voilà gis nga moom fii dane bii nii <laughs> moo taxoon ma doon ko jaawale xadiis bi nekk nii bi imaam an-Nawawi indi di ko dëgëral boobu Abu Bursa jële ko ci Abu Musa muy qawla waxu Abu Musa mooy mawquuf bi te loolu la imaam ad-Daraqutni ne loolu moo gën a dëgër waxu imaam Abu Musa la yenn waxu doom ji ci boppam léegi mu ne wa fii ta ci càllale boobu sax nekk na fi lu mel nii que ni annam na Umar staswaba dalika imaam ibn Umar ba ko euh, euh, Abu Burda ne ah lii la wax waxu nag yeneen tubay saa saab la ko jëlee. dana diggante daal bi imaam bi génn ba ni ñuy jeexale xadiis bi euh, julli ji imaam ibnu Umar dëggal loolu daal di rafetlu loolee mu ne as-salisa wa ishrun léegi nag dina ñëw bi nga xam ne mooy dëgg-dëgg bi imaam an-Nawawi indi léegi <laughs> voilà mu ne maa bayna an yu an yahruma al-bay' mooy ilaa an yahill mooy jamono mu ngi tàmbalee daal ah fi nga xam ne mooy fi lañuy ñuy teree njaay da mooy fi nodd bi ñuy nodde nodd bu njëkk bi ba ni nga xam ne ci lay ne mooy bu julli ci jeexee ndax fa iza qudiyati salat yaa yollu ñi naanoon iza nuudiya des eh, ba yéen ñi gëm yàlla bu ñu noddee wootee ca julli ja noddu eh, min yawmil jumaati bésub àjjuma ngir àjjuma ji façon na ngeen dem ngeen dox dem waaye wa iza fa iza qudiyati salat fantashiru buñ paree julli ci kon lool mu ñu ne ñoon ñu ne intervalle boobu la mooy vingt-troisième wax bi mu ne loolu rawaawu solo na ko Sa'id ibn Mansur di Sa'id ibn Mansur ak ibn al-Mundhir an Shabi qawla Ah, muy waxu beneen boo xam ne imaam Shaabi moom lañ ko jëlee wute naag biñ jóge sànq mu ne qaala Zayd ibn al-Munayyir ak ah, Zayd ibn al-Munayyir mu ne wa wajhu annahu axass ahkaamil jumaa waaw ndax lii moo gën a jagoo ci àtte àjjuma yi ndax ah, ndax jamono jooju mooy jamono ji nga xam ne boo ci faseen njaay ci li ëpp ci waram dam nañ naan la njaay ma baaxul ak tamit fañ la koy dagana la loolu eh, loolu ñu ne kon waxtu woow la ar-rabi'a wal 'ishrun mu ne li nga xamante ne mooy vingt mu wax bi mu ne maa baynal adhaani ila inqidaa'is salaa mu ne diggante nodd bi xam nga bii niroo naag bi ñu jóge sànq maa bayna an yahruma al bay' ila an yahilla mooy diggante bi ñuy eh, eh, ah, eh, kiiwe xaraamale njaay ak fi muy daganaate te loolu mooy diggante nodd bi ak fi muy jeexe mu ne maa baynal adhaani ila inqidaa'i salaa diggante bi nga xamante ne nii mooy fii ñuy nodde ak fi julli ji jeexe mu ne lool Humayd ibn Zanjawi moo ko nettali ci Ibn Abbas mu ne al imaam al-Baghawi solo euh, nettali na lii ci sharh as-sunna jële ko ci Ibn Abbas radiyallahu anil jami' mu ne al-khamisa wal ishrun vingt-cinquième wax mu ne maa bayna an yajlis al imaam lii nag mooy hadis bi ñu nekk te imaam an-Nawawi indi woon na ngir leeral saabo mooy ban maa bayna an yajlis al imaam ala al-minbar ila an tuqda as-salat mu ne rawahu muslimun wa abu dawud min tariq makhramah ibn bukayr an abihi an abi burda an abi musa an abi burda ibn abi musa anna ibn umar sa'alahu amma sami'a min abihi fi zaatil juma fa qaala sami'tu abi yaqulu sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa dhakara <laughs> waaw waaw mu ne wa hadha al qawl yumkinu an yuttakhadha min alladhayni qabla mu ne mooy bi imam bi tooge ci minbar bi ba ni ñuy jeexale julli ji loolu imaam muslim moo ko solo loolu moom duñ ci waxaa ndax taxriij bi taxaw dañ ci bii wees ak imaam abu daawud ak ñeneen waaye mu jaar ci yoonu maxrama mi ñu la doon tuddal léegi ibnu bukayr mu jële ko an abihi tay foofu la la imaamu daaraqutni ne maxrama daa déggewul ci baayam dara mooy am na dog-dog mu jëlee Abu Burda Abu Burda Ibn Umar laaj ko ne ko ndax dégg nga sa baay muy wax ci mbiru euh, saa boobu waxtu woowee ci yawmul juma mu ne waaw ne dégg naa ko mu ne saa saam nee mooy bi nga xam ne hiya mooy maa bay na diggante an yajlisal imaamu bi imaam bi toogee laa tuqda salaa ba ni ñuy jeexal julli mu ne ña wax bi ma nañ ko boole ñaari jàll boobu la parce que fi ñuy xaraamale njaay ak fi muy daganaate mooy waxtu yi waaye it wax bi woon ne mooy baynal adaani ilal qidaa salaat mais c'est la même chose mooy lii kon nag mu ne ñaar yi man nañ leen a boole foofule kon lii mooy tegtalu bi gën a ak ñi nga xam ne ñoo ànd moom ne lii moom daa leeral mbir mi ndax mu ngi ci benn ci saxiix yi te lii lu wér la jeex na kon point final point baax <laughs> waaw léegi asadiza <laughs> wal ishrun waaw mu ne as-saadisa wal ishruun waaw vingt-six mu ne inda at-ta'ziin wa inda tadhkiir wa inda tadhkiir al-imaam wa inda al-iqaama mu ne rawaahu Humayd ibn Zanjawi min tariiqi Sulaym ibn Aamir mu ne mooy jamono ji nga xamante ne ca la ñuy nodde ak jamono ji nga xamante ne nii ci la imaam bi di waare nit ñi di def zikr tazkir di fàttali nit ñi di def xutbaam waaw jamono ji ñuy ji imaam bi eh, xutba wa inda al iqaama ak jamono ji nga xam ne ci la taxawal mu ne lii Humayd ibn Zanjawi moo mu jaar ci yoonu Sulaym ibn Aamir mu jëla ko Awf ibn Maalik al Ashja'i di saxaaba boobu radiyallahu anhu mu ne as-sabi'a wal 'ishrun léegi vingt-septième mel ni biñ jógee lakin qaala mu ne waaye foofu dane ila azana wa ida raqiya al minbar mooy jamono ji nga xam ne ci la ñuy nodde ci noddukat bi ak jamono ji nga xam ne ci la imam bi yéegi ci minbar bi wa ida uqimat ak bu ñu taxawalee julli mu ne li rawahu ibn abi shayba al imam abu bakr ibn abi shayba ak ibn al munzir rahmatullah alayhima ñoo ko jële ci abu umama sahaba bi radiyallahu ta'ala anil jami' ah kon mu ne as-saamina wal ishruun am na nag yu muy teg tuuti ay wax yu muy leerale lool mais ñoo préféré tëb yenn yi mu ne as-saamina wal ishruun al imaam al Hajar ba léegi ñu ci al-Fath muy sharh hadis bi nga xam ne moom lañ la wax bi ñuy tàmbale mu ne as-saamina wal ishruun li nga xamante ne nii mooy huit ak vingt muy vingt-huit mu ne min xiini mu ngi tàmbale jamono ji nga xam ne yaftatixul imaam al xutba mooy jamono ji imaam bi tàmbale xutba bi alhamdulillah ku dee noonu lay tàmbalee ah hatta yafrox ba ni muy paree ci xutba bi foofu la waaw mooy fi muy ubbee xutba bi ba ni muy jeexale xutba bi foofu mooy waxtu woowu mu ne rawahu ibnu abdil bar loolu al imam ibnu abdil bar moo ko nettali min tariq muhammad ibnu abdirahman ci yoonu muhammad ibnu abdirahman an mu jële ko ci baaman ibnu umar marfu'a mu jële ko ci abdallah ibnu umar ci loo xam ne da koo yëkkati waaye mu ne wa isnaaduhu da'if waaye sanadam waaye sanadam dafa wéradi waaye sanadam dafa wérad mu ne at-taasi'a wal 'ishruun mooy vingt-neuf al-xatiib al-minbar mooy xutbakat bi di imaam bi buy dox ba agsi minbar bi foofu la wa axada tàmbale fil xutbati mu ne loolu xakaahul Gazaali fil Ihyaa mu ne lii imaam suñu sëriñ bi Shaafi'i Gazaali al imaamul Gazaali moo ko nettali ci Ihyaa Uluumuddin mu ne salaasuun trentième wax fanweeri wax inda juluusi baynal xutbatayni ñu mooy jamono ji nga xam ne imaam bi bu xutbaa ba toog waaw kay laata muy di def deuxième xutba bi foofu nag diggante moom mu def fasl bi euh, foofu la voilà mu ne loolu xakaahu Tiibi an ba'di shurraahil masaabih mu ne al imaam at-Tiibi moo ko nettali ci lenn ci nga xam ne ñoo sara al masaabih mu ne al haadi wa salaasuun buntu bi nga xam ne mooy trentième wax boobu mu ne an na waaye saa boobu mu ngi nekk inda nuzulil imaami minal minbari jamono ji nga xam ne ci la imaam bi di wàcc minbar bi mu ne lii rawahu ibn abi shayba wa humayd ibn zanjawayhi wa ibn jarir wa ibn al munzir bi isnadin sahihin ila abi ishaaq an abi burda qawla mu ne lii ñu ne mooy jamono ji nga xamante ne ni ci la imam bi wàcc minbar bi mu ne li al imam ibn abi shayba moo ko nettali ak humayd ibn zanjaway ak imam ibn jarir ak imam ibn al munzir ci sanad boo xam ne bu wér la ñu jële ko ci al imam abu ishaq as-sabi'i bi nga xam ne eh, an abi burdata mu jële ci na abu burda lool mu nekk waxam mu ne wa hakahu al ghazali qawlan mu ne imam al ghazali nettali na ko ab wax boo xam bi lafd ida qama an-nas ila as-salat bu nit ñi jógee ngir julli xam nga bu wàcc ci la nit ñi qumu ila salatikum yarhamukumullah di wàcc xam nga ñii ñi ci la ñuy jóge wala wa aqimi salaa waaw <laughs> waaw léegi naa taxawal julli wa loolu nit ñi bu ñuy wàcc fa la nit ñuy jóge ñu wax du woowu la léegi nag ah, asani wa salaatu léegi nag trente-deux waa trente-deux bi mooy lan mooy xiina tuqaamu salaa hatta yaquuma al imaam fi maqaami jamono ji nga xam ne ci la ñuy taxawal julli ci la noddukat bi commencé allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di iqaam ba ni nga xam ne ci la imaam bi taxaw fa muy waaja xam nga léeg-léeg am na ñoo xam ne imaam bi buy wàcc laata buy wàcc la ñuy commencé iqaam mu naan qumu ila salaatikum di wàcc rek rek nga dégg waaji comment allah ñu ne loolu buy iqaam ba ni imaam bi taxawee foofu le mu nool imaam Ibnul Munzir moo ko nettali jëlee ko al-Hasan ibn Yasaar mu ne na ko noon imaam at-Tabari at-Tabarani solo na ko jëlee ko ci hadith sayyidatu Maymuna eh, bint Sa'd bu mel nii marfu'an ci lu mu yëkkati waaye nag loo xamante ne ni nii isnaadin ci càll la boo xam ne da'if bu bu faible la mu ne kanta as-salis kanta as-salis wa salasun trente-troisième trente-troisième li nga xam ne mooy wax min iqamati salaa ila tamaami salaa ñu ne mooy fi ñuy taxawale julli ba ni julli ji mate di jeex mu ne loolu rawahu soloo na ko at-Tirmidhi yu al imam Abu Isa at-Tirmidhi ak Ibn Maaja ci yoonu Kathir ibn Abdillah ibn Amr ibn Awf ah, an abihi mooy Kathir jële ko ci baayam di Abdallah ibn Amr Eh, ibn Awf an jaddihi mu jëlu ko ci maamam marfu'an ci lu yëkkati mu ne woo fii te nekk na ci foofee qaalu ñu ne ayatu saatin ya rasulallah ñu ne lool yeneen saa salaam ko dañ koo laaj ne waa yeneen saa salaam waa mais saa bi ngay wax nii mais ban saa la mu ne xiina tuqaamu salaa ila insiraafi ila insiraafi minha fi ñuy taxawale julli ba ni nga xam ne ci lañ koy jóge mu ne waaye waqad da'afa kasiirun riwaayatu waqad da'afa kasiirun riwaayata kasiir mu ne dañu bari daal dinañuy neenal riwaayab kasiir ci borom xam-xam kasiir ak kasiir loolu kii la <laughs> ah ah bul bul jàpp ne ñaari benn mbir la de non kasiir riwaayatu waqad da'afa kasiirun lu bari wi ci borom xam-xam mooy ginaas la waaw même moo bi la waaye bokkul li tekki ah wa <laughs> bii ginaas tam la tam kasiir ak kasiir du tiin ak diin tiin ak diin ginaas xayru tam la waaye waaye niin ak diin wala kasiir ak kasiir <laughs> wa laqad da'afa daal dinay néewal doole kasiirun lu bari ci ruwaat ci borom xam-xamu hadith yi riwaayata Kasir nee nañ non non jooy jàllale Kasir moom dëgërul voilà muy Kasir ibn Abdillah mu ne war a waawul Bayhaqi fi Shi'ab mu ne al imaam al Bayhaqi solo na ko ca Shi'ab waaye gis kon li ci borom xam-xam yi daal di wax.